fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi taasi'i wa sab'iin ba'dal mi'a. baabu tahriimi safaril mar'ati wahdahaa. qaala al imaamul haafiz an-Nawawiyyu rahimahullah. ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna chapitre cent soixante dix di garab ci tool bi numéro cent soixante-dix-huit istihbaabu baabu istihbaabu ibtidaa'i al-qaadimi bil masjid alladhi fi jiwaarihi wa salaatihi fiihi rak'atayn mu indi woon fa benn xadis neuf cent quatre-vingt-huit mu doon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa qadima min safarin bada'a bil masjid ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag comme niñ ko waxoon tey ñu ngi ci ja ñu ngi ci euh, euh, jeexital bi lii di buntu bu mujj ci kitaabu aadaabi safar walillahi alhamdu wal minna muy indi chapitre bu mujj bi 179 muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu tahrimi xaraamaluk safaril mar'ati ndaw si soxna si di tukki wax wahdaha moom dong amul kenn ko ànd ak moom euh, léegi nag kenn ko ànd ak moom kooku mooy kan mahram la mooy koo xamante ne manu koo takk walla boog daa nekk comme jëkkëram walla baayam wala ki nga xamante ne baayu jëkkëram wala frère walla doomu sëram yu mel noonu est ñooñu kese la wala boog il faut bu nekkee ci convoi bu sûr waaw muy benn mbooloo moo xam ne ñu ngi wayaasi te wóor nañu est loolu la <laughs> waaw kon loolu dinañ ci ñëw insha allah ci biir waxu fuqaha yi rahmatullah alayhi al imam kon bunt bii la tëjee ah, kitaabu aadaabi safar tegginu tukki mu indi fi ñaari xadis kese indiwul li nga xam ne mooy aaya seen kanam alimamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis kon neuf cent quatre-vingt-neuf an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxiri tusaafiru masiirata yawmin wa laylatin illaa ma'a dii mahramin alayhaa muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu ta'aala mu indi li nga xam ne mooy xadiis bi mu ne an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw ji seydina abu hurayra ad-dawsi al-yamani radiyallahu anhu annahu qaala wax na rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na walaa yaxillu taru dagan limraatin ci benn jigéen boo xam ne tu'minu mu ngay gëm billaahi ci yàlla gëm na digab yàlla te gëm na nekk nekk yàlla ke mooy boroomam moo ko war a digal muy def te di ko tere muy ba amul yellu daganul ci benn jigéen bu gën yàlla wal yawmil aaxir kene bésu pénc ba dina am bés bu mujj ba te mooy yawmu diin mooy bés ba nga xam ne mooy yawmul jazaa'i bésu pay ba bu ko defee tusaafiru ndaw soosee mu gën yii ba pare tusaafiru du dagan ci moom muy tukki masirate yawmin doxu loo xamante ne nii voyage boo xam ne dina ko jëlal yawmin bés wa laylatin ak guddi mooy mooy journée ak la mooy mooy bés rek waaw mooy vingt quatre heures <laughs> mooy guddeeg bëccëg waaw journée ak nuit waaw yellul daganul ci jigéen bu gëm yàlla ak bés penc ba muy tukki tukki boo xam ne dina def bés euh, muy buy def euh, bëccëg ak guddi illaa lu dul ne tukkeem boobu daf see ànd ak maazi mahramin alayha koo xam ne ko armaalam la ci ay ñi ko jege nga xam ne ñooñ comme ni ñu tudd léegi baayam wala magu baayam wala rakku baayam wala moom doomu boppam doom ju wala ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, ku mu bokkal nàmp ah waajoo xam ne ñoom ñoo bokk nàmp frère de lee la wala ki nga xamante ne jëkkëram la ci boppam wala baay jëkkëram ainsi de suite wala doomu sœuram ci boppam doomu frère wala doomu sœuram léegi mu ne xadis bi muttafaqun alayha alayhi mooy al ka imaam muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo laaj bu njëkk bi muy njàngat bu njëkk mu est ce que ñoom doon nga ko solo Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati solo na ko kitaabul jaami' baabu jaa fil wihda fi safar li rijaal wan nisaa na Ahmad ibn Muhammad solo na ko Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi ak Ibn Maaja imaam an-Nasaa'i moo ko solowul rahmatullah ala al-jamii' al-imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala mu ngi indi abwaabu taqsiir as-salaah baabu fii kam ah fii kam fii kam rek fii man la ana ci naka ah yaqsu yuqsaru yaqsuru as-salaah ah ana ci lan ci combien ci ñaata la nit ki dox war a mën a Euh, wàññi li nga xamante ne mooy julli foofu la ko al imaamu annaw al al Bukhari amirul mu'minin al imaamu al abu abdillah mu ne haddathana Adamu mu ne nettali nañu Adam suñu sëriñ bi Adam di Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman al Asqalani al Khurasani al Marwazi at-Tamimi mawlahum al Baghdaadi Abul Hasan rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana ibnu Abi Dhi'b mu ne ki ñu nettali moo ibnu Abi Dhi'b di Muhammad ibnu Abdirrahmaan ibnu al-Mughira ibnu al-Haarith ibnu Abi Dhi'b Hishaam ibnu Shu'ba ibnu Abdillah ibnu Abi Qays ibnu Abdi Wudd ibnu Nasr ibnu Maalik ibnu Hisl ibnu Aamir ibnu Lu'ay ibnu Ghaalib al-Qurashi al-Aamiri wa al-Makhzuumi Abul Haarith al-Madani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Sa'iid al-Maqburi mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Sa'id al-Maqburi de Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala al-Madani an abihi mu jël ko ci baayam de Kaysan Abu Sa'id al-Maqburi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jël ko ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu annahu qala qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxiri an tusaafira masiirata yawmin wa layla laysa ma'ahaa xurma voilà laysa ma'ahaa xurma voilà hmm. <laughs> mooy mu ne daganul jigéen boo xam ne gëm ne yàlla ak yawmal qiyaam ah, yawmal aaxir bés bu mujj ba ah, muy tukki tikku boo xam ne dina ko jëlal bëccëg gi ak guddi gi. te àndul ak xorma mooy za xorma koo xamante ne daganul mu koy denc kooku la sinon du du du ñëpp ah boobu du ñëpp de parce que am na ñoo xam ne instant bii li tax la <laughs> parce que daa ku la denc tax yow par exemple mooy sa sa sa sa sa sa jëkkër yow ndaw si frère sa jëkkër kooku du sa du sa du du sa du sa koc arma la ah. ah non non bi ñenn ñuy def ñu naan ah. sa sa sa sa sa sa soxnaay mag moom wala sa soxnaay rakk moom sa soxna la loolu wax loolu waxit naa amu ngeen droit di am li gis ñuy ànd di dem di voyage yi comme que jëkkër jaa ngi Italie wala Europe wala Canada moom moom moom moom daal fu muy dem ànd ak rakku jëkkër ji daal bu góor gi euh, nga xamante ne ñooy ànd mel ni ñu former couple te duñu couple ah non yow mënoo wéet ak kooku di ànd ak moom ah yow ndaw si non xam nga kooku daganul mu dakk la. parce que mu akkat la fii mën a bu bu bu bu bu bu magam ji gaañu woon wala rakkam ji gaañu woon mën na laa denc alors que bu dee rakku ndaw si yow ndaw si sa rakk kooku moom manula tourner tourner àdduna bi tourner ba denc la waaw kon loolu il faut ñu ci bàyyi xel kon loolu lu am am solo la quoi léegi noonu noonu la al imaamu al Buxaari yu daal di indi kan al imaamu Abul Husayni muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhi mu ngi ko li ci kitaabul hajji baabu safaril mar'ati ma'a mahramin ilal hajj ila hajjin wa ghayrihi ah, moom ci buntu aji la ko di moom al imaam ah, imaam bi ah, al muslim abul husayn rahmatullahi alayhi al imaamu muslimu kon mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb da cee di nag da ngay xam ne hadith bi version yu bari moo ci ñëw dinañ la dinañ ci ñëw léegi après insha allah mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne nettali na man dongu imaam Muslim rahmatullah alayhi sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Yahya ibn Sa'iid di Yahya ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'iid at-Tamiimi mawlaahum al-Basri al-Ahwal rahmatullahi alayhi an ibn Abi Dhi'b moo ko jëlee ci ibn Abi Dhi'b gis nañ ko sànq muy Muhammad ibn Abdirrahmaan ibn al-Mughiira ci càllale ñoom imaam al-Buxaari bi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Sa'iid ibn Abi Sa'iid mu ne ki ñu nettali mooy Sa'iid ibn Abi Sa'iid Kaysaan al-Maqburi rahimahullah almadani an abihi mu jëla ko ci baayam ah, di Kaysaan Abu Sa'id al-Maqburi rahmatullah almadani an abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aakhiri tusaafiru masiirata yawmin illaa ma'a dhii mahram masiirata yawmin bi ci bi mu ci teg la indi comme version bii nga xam ne moom lañ am voilà nañu ko jël ndax loolu mooy bi mooy li imaamu Nawawi indi mooy lii mu ne wa haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi Nisapur rahmatullahi alayhi qaala ne qara'tu ala Malik mu ne jàng naa ci Malik nga xam ne mook ibn Abi Dhi'b mu ay xarit lañu woon ñoo woon bokkoon ci boroom xam-xamu Médina yi muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imamu dar al-hijrati jiitu giiru Maliki rahmatullah ala al-jami' an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mu jël ko ci Sa'id ibn Abi Sa'id gis nañ ko sànq an abihi mu jël ko ci baayam di Kaysan rahimahullahu rahmatullahi ala al-jami' an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxiri tusaafiru masirata yawmin wa laylatin illaa ma'a alayha waaw mu ngi muslim eh, kaddu yi moom noonu la ko doxale al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi ala al jamii ah, eh, Euh, euh, euh, kii Saïd al yi da koo jële directement ci Abu Hurayra wala ci baayam lool boo demee ci surah yi ñoom imaam <laughs> an-Nawawi ak ñoom imaamul Hafiz ñu koy leer affaire boobu ndax est-ce que daa jaar ci moom wala da koo jële ci baayam diggante imaam Malik ak ki nga xam ne mooy al ibn Abi Zib loolu demee di fekk wax yi ci guddal foofu wallahu taala alam waaw kon parce que waxoon nañ lañ moom day jële ci Seydina Abu Hurayra di tay jële ci baayam tamit muy jële ci Seydina Abu Hurayra muy Sa'id ibn Abi Sa'id day jële ki nga xamante ne mooy ci baayam di jële ci Seydina Abu Hurayra mais moom ci boppam day jële directement léeg-léeg ci Seydina Abu Hurayra voilà loolu kese la ci gàttal wallahu taala alam hmm? léegi euh, kon Euh, ginnaaw bi ñu gisee lii lëkkaale nga xam ne moo ci tegu mooy lëkk beneen jàngat lëkkaale bi nga xam ne moom la buntu bi àlla ah, hadis bi am ak suñu bunt bi mooy yonent way saa saam li wax dafa leer kon baabu buntu taxriimi xaraamal li nga xamante ne mooy ndaw si muy tukki moom dong yonent saa salaam ne dagganut laa yaxillu loolu daa bokk ci euh, façon wax yi nga xam ne day wane ne lii daa xaram bokk na ci alfaazu yi nga xam ne expression yi nga xam ne day wane ak xaram mooy ay laa yaxillu wala xaram laa yaxillu daganut waaw ak ay laa yanbaghi waaw waaw kon bii am nañ laa yaxillu limra'atin yellul ci benn jigéen boo xam ne gëm na yàlla azza wa jalla gëm bés bu mujj ba muy tukki tukki boo xam ne day jël bés bëccëg guddi lu dul mu ànd ak mahram gu waaw kon lii la léegi nag sauf que lii nii euh, li ma yi euh, dañ cee bari de li al imaamu euh, nañ jël imaamu bon imaamul ibn Hajar yaatal na ci imaamu Nawawi rahimahullah moom tamit daal di na ci yaatal mais foog naa. ñu jël rek li nga xam ne mooy li al imaam an al al ah an-Nawawi rahimahullahu lool dina doy mooy al imaam al xaafiz an-Nawawi bi muy saraa ci buntu ba comme comme minhaj day jël boole ay xadiis yu bari saraale baabu safarul wala baabu safaril mar'ati ma'a mahramin ila ila hajjin wa ghayrihi premier hadith bi ci imam muslim indi wax naa la imam muslim nag deful baab yi de moom kitaabul hajj kese la def buntu yi ñoom imam an-Nawawi yi surah yi ñoom ñoo ko def hadith ibnu umar la jëkk indi foofu la tusaafirul mar'atu thalathan illa wa ma mahram waaw ndaw si du shara ñetti fan lu dul ne day ànd ko armalam al imaam an-Nawawi rahimahullah foofu la commencé sarah hadith yi ñëw ci buntu boobu yëpp donc hadith Seydina Abu Hurayra yi ak version yoo xam ne waxul yawmun wa layla moo tax mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam léegi nañ jël li borom Minhaj wax borom Riyad bi muy imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wax bi yonent bi alayhi salaatu wax la tusafiru al-mar'atu thalathan illa wa ma'aha dhu mahram loolu mooy hadiisu da ngay gis bu Seydina Ibn Umar bi mu ne wa fii riwaayatin am na ci benn riwaaya fawqa thalath yellul ci jullit jigéen jullit muy mu gëm yàlla ak yow bés bu mujj ba muy tukki ci lu féete kaw ñetti fan mu ne wa fii riwaay am na tamit lu riwaay yi ñuy salaasa boobu ñett la wax waaw muy tukki tukki boo xam ne ñetti fan la mu ne wa fii riwaayatin la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru salaasa layaalin illa ma'a zu mu ne am na ci yeneen kàddu yeneen riwaay bu mu ñëwee daganul ci jullit boo xam ne bu jigéen way ngëm yàlla bu gëm yàlla yàlla ak yawmal qiyam bés bu mujj ba muy tukki tukki boo xam ne day jël ñetti guddi lu dul mu ànd ak du mahram mu ne wa fii waaye am na beneen laa tusaafiru du du tukki almaratu yawmayni min ad-dahri hein mu ne foofu jigéen bi du tukki ñaari bés ci jamono illaa lu dul wa maa hazu mahramin minha wa zawjuha mu ànd ak koo xam ne ko armalam la ci ñu ko mën da takk zawjuha moom ala baabi awla ndax moom mooy boroom këlëb mu ne wa fii riwaaya naha an tusaafir al mar'at al mar'ata masiratu hmm? naha an tusaafir al mar'atu masirata yawmayn mu ne yeneen saa tere na muy ndaw si bi tukki loo doxu ñaari fan mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen nuñ ko solo beneen nu xadiis ñëwee yeneen yoo xam yeneen saxaaba nag du benn saxaaba kese da laa yahillu limra'atin muslimatin tusaafiru masirata laylatin illaa ma'a dhu hurmatin minha lii Seydina Abu Hurayra indi ko mu ne am na ci beneen boo xam ne ne daganul ci jigéen boo xam ne bu wommatu la muy tukki tukki boo xam ne doxu benn guddi la lu dul ne dina ànd ak zu mahram mu ne wa fii riwaayatin am na ci neneen ñu xadiis yi ñëwee laa yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusaafiru masirata yawmin waaw boobu waxul guddi waaye daganul yellul ci jigéen bu gëm yàlla ak bés ci muy tukki tukki boo xam ne ab bis lay jël lu ma ànd ak koc armalam mu ne wa fii riwaayatin am na beneen riwaaya masirati yawmin wa laylata moom lañ nekk nii mooy doxu tukki la boo xam ne day jël guddi ak bëccëg te moom lañ nekk nii wa riwaaya la tusaafiru imra'atun illa ma'a dhi am boo xam ne moom daa jooyal affaire yi la tusaafiru du mooy daganul muy tukki imraatun te terana muy tukki ak jigéen illaa lulul tukki boobu nag bu dee tukki kese mooy façon tukki bu bu ne gudd naam gàtt naam lépp ci yam ndax dafa joyal <laughs> waaw illaa lulul ma bi mahram mu ànd ak koc armala mu ne léegi nag imaam muslim imaam al al an-Nawawi mu ne hadihi riwaayaatu muslim mu ne lii mooy riwaay yi nga xam ne nii la imaam muslim soloowe xadiis yi mu fi indi yëpp ci yenn yi mu jëla ko Seydina Ibn Umar yenn yi nga xamante ne mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri yenn yi Seydina ki nga xamante ne mooy Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' yenn yi eh, Ibnu Abbas radiyallahu anil jami' léegi léegi nag bi imaam an-Nawawi rahimahullah mu wax lii léegi nag mu ne muy continuer rahmatullah alayhi ñu ngi ci minhaj ba léegi mu ne kon haali yii nii ma fi tudd mooy riwaayaati muslim imaam muslim moo leen soloo ci bunt bi ñu nekk waaw wa fii riwaayati li abi daawuda mu ne ñëw na nag al imaam abu daawud soloo na ko nii rahimahullah wala tusaafiru baridan te moom eh, mooy du tukki li nga xam ne mooy barid maa luy barid barid nag boroom xam-xam dañ cee wute lu bari ah. waaw wal baridu imaam an wii nag fii mu tekki lan mooy bari mu ne wal baridu masiratu nisfu yawm mooy doxu xaaju guddi xaaju bés waaw mooy vingt-quatre mooy douze heures kon waaw mooy douze <laughs> moom mu ne kon mooy douze heures mu ndax nisfu yawmin xaaju bés loolu nag ay wute la moom loolu la dëgëral qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi nee nañu rahmatullah alayhi ixtilaafu hadhihi al léegi nag wax ji lii la mooy am na yu ne guddeeg bëccëg ñii ne guddi kese ñii ne bëccëg kese yii ne ñetti fan yii ne mu ëpp ñetti bu mu daganul muy tikku tikku bu ëpp ñetti fan yii ne bés kese ñenn yi moom ne dagarul muy muy muy muy tukki te waxul bés wala wala ñaari bés wala ñetti bés wala am boo xam ne dane bari mooy xaaju bés kon léegi lii do ni ko si imaam an solo wax naa la dafa bari ay wuute nag rahmatullah loolu taxu doon dañoo taxaw la jóg mu ne ixtilaafu hadihi al alfaz li ixtilaafi saa'ili al imaam an-Nawawi mu ne wuute kàddu yi nga gis ne mooy wuute moom am na ñetti fan lu or ëpp ñetti fan ñaari fan guddeeg bëccëg guddi kese bëccëg kese xaaj guddi nangam ak nangam wala boog mu tukki kese mu ne loolu nag wute gi nga xam ne moom la kàddu yi yeneen saa saa wute ndax du wuteeg ñi nga xam ne ñoo ko laaj ak waxtilaaful mawaatin ak wuteeg bërëb yi nga xam ne ci la doon waxe walaysa fi nahyi ani salaata tasrihum bi ibahati yawmin wal layla awil bari mu ne tere gum tere mu tukki ñetti fan loolu du lu leer leer luy wane ne ah comme que ñetti fan la riwaaye boobu wax kon nag mooy man naa tukki kon benn bés wala guddi bés a guddi loolu garaawul aw barid wala xaaju bés mu ne qaala al-Bayhaqi mu ne al imaam al-Bayhaqi di seen sëriñ nekk seen bokku taalibe mais seen kilifa la woon ci ngiru Shafi'i yi rahmatullahi alayhi mu ne ka annahu sallallahu alayhi wa sallam mu ngi mel ni da yonent bi alayhi salaam la al imaam al Bayhaqi mu ne dafa mel ni yonent bi saa saam dañ koo laaj ci ndaw si nga xam ne day tukki ah loo xam ne day tukki buy jël ñetti fan te àndul ak mahram ku koj armaram fa qaala laa mu ne déedéet wasu'ila an safariha yawmayn ñu laaj ko ndax tukki soxna si mën naa tukki moom kese ñaari fan di ghayri mahram jigéen bi te àndul ak koc armal fa qaala laa mu ne déet wasu ila an safariya yawma ñu laaj ko ndax mën naa tukki bés moom dong fa qaala yow mu fa qaala mu ne laa déedéet wa kadhalika al barid mu ne na ko noon barid mu ngi mel ni lii lépp ay laaj la fa adda kullun minhum léegi nag sahaaba bu nekk ak tamit même benn saxaaba bi fii mu dégg fi yeneen saa sa wax lii fii mu dégg am jeneen mu wax lii mu nettali yëpp waaw fa addaa mu jooxe kullu minhum ku nekk ci ñoom radiyallahu anhu ma sami'a lu mu dégg wa ma jaa minha mukhtalifan an riwayatin wahid fa sami'a fa sami'ahu fi mawaqit moom lañ doon wax léegi ki nga xam ne nag comme sayna Abu Hurayra yenn yawmun wala wa yow mu kese yooyu ak yeneen ak yeneen loolu da mu ne loolu mooy da koo tudd da koo dégg yeneen saa ci ay bërëb yu wute waaw mu ne farawaa léeg-léeg mu nettali taaratan hada wa taaratan hada léeg-léeg buy nettali mu nettali benn bi leneen mu nettali leneen mu ne wa kulluhu lii lépp nag sahih yu wér na wa laysa fii hada kulluhu tahdid li aqalli ma laqa alayhi ismu safar mu ne te lii nii yépp nag amul dara lu fiy tënk di natt ta loo xam ne day wane ne ah ci tënk lii moom lañu xame lu gën a ci tukki mu ne lool amu ci waaw waaw mu ne walam yurid te yonent saa salaam walam yurid sallallahu alayhi wa sallam la wax walam yurid yurid waaw bëggul yonent saa salaam nekkul woon objectif am ci wax yu wuute yi euh, daal di leen fixeel ne euh, li gën a néew ci tukki boo xam ne jigéen mënu koo def lii la mu ne kon nag fal xaasilu kon daal li ñu mën a jàpp ci lii en résumé man imaam al-Bayhaqi mooy anna kullu ma yu yusamma anna kulla ma yusamma safaran tunha anhu al-mar'a bi ghayri zawjin aw mahram mu ne ci kaw mi nag kon liñ ciy jële mooy lépp loo xam ne lu ñuy tuddee tukki la dañ koy xaraamal tere jigéen gi bu dee ne àndul ak jëkkëram wala ko armaalam waaw sawa'un moo xam kaana ay ayyam moo xam nag tukkeem boobu ñetti fan la lay jël aw ni wala ñaari fan aw man wala benn fan aw baridan wala xaaju bés aw ghayra dalik wala yeneen yi nga xam ne ñoo rot ci riwayat yi li riwayat ibn abbas al mutlaq ndax riwayat yen imam ibn abbas mi nga xam ne wax nañ la bokk ñu ko solo yi nga xam ne dafa jooyal wa hiya aaxir riwaayaati muslim as-saabiqa mooy mujj yi imaam muslim indi fii mooy bim ne <laughs> dagarul ab jigéen an tusaafira illaa mu nekk euh, mu nekk lahu du mahram voilà loolu lay wax boobu lay wax laa <laughs> ah, yaxillu daganu laa tusaafiru imraatun illaa ma'a di mahram loolu lay wax mais boobu moom moo dugal lépp mooy riwaayé bu mujj bi imam muslim indi jële ko ci mawlaana ibn abbas mu ne loolu mooy wane na kon façon tukki yépp la waaw loolu lépp la wa hiya aaxir riwaayatul muslim as-saabiqa léegi nag ah mu ne kon la tusaafiru imaam an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu toxalee waxu imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne la tusaafiru imra'atun illa ma'a dhi mahram mu ne wa mu ne wax jooju yeneen saa saa am ne jigéen gi daganul muy tukki lu dul mu ànd ak koc armaalam loolu moom day dugal lépp loo xam ne lu ñuy tudde dépp voyage lépp luñ tudde voyage lépp luñ tudd tukki da koy dugal yàlla nag moo gën a xam léegi nag mu ne wa ajmaatil ma muy ñëw ci masala xilaafiya wa ajma ba léegi ndax comme biñ bieen liggéen na rek ndax parce que xanafiya yi moom dañu ne non non ñetti fan yi la ñuy jël quoi <laughs> waaw <laughs> waaw loolu moom loolu seen gisir la ku nekk ni nga gisee mu ne wa ajmaatil umma mu ne boro xeetu yonent bay saa saam dëppoo nañ ala anna al mar'a ni ndaw si yalzamuha war na ci moom xajjatul islam waaw ajul islam moom mooy aj farata gi daa nekk farata ci moom istata'at bu ko manee li umumi qawli taala ndax joyelu bu waxu borom bi tabaaraka wa taala bi mu wax walillahi ala nnaas hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila borom bi warloo na ci jaam yi ci nit ñi ñu ajal ko néegam bii képp ku ko man benn yoon waaw mu ne ak waxu yeneen saa salaam bi ne buniyal islaamu ala xamsin dañoo tabax l'islam fondement ko ci juróomi mbir alxadis mu ne wastitaatuha ka istitaati rajul mu ne manut ndaw si nag moom bu góor gi benn la lakin ixtalafu fi ishtiraati almahram la suuf ko dañoo wute ci waa léegi ndaw si ñoo bokk ay charte yeneen charte yëpp ñoo ko bokk waaw ci istitaat gi waaw sihatul badan waaw nga xam ne yaram wi daa war a nekk koo xamante ne nii day am wérug yaram waaye ci feebar yi nga xam ne yu koy gàllankoor la waaye tamit mu am loo xam ne ci moomeel loo xam ne lu ko doy la ci zaat ci yóbbal ak li nga xamante ne mooy la ko fay yóbbu yooyu yëpp ak tamit euh, mu nekk yoon wi suur ba mu man koo def léegi est-ce que loolu ñoom ñëpp a ko yem waa léegi est jigéen gi dañ ko ci yokkal wujubu ngir euh, sartal ko ci li nga xam ne mooy mu am mahram foofu nag mbir mi waaw moom tax mu ne lakin ixtalafu fi ishtiraat al-mahrami laha mu ne fa abu hanifata yashtarituhu li wujubil hajji alayha illa yakuna baynaha wa bayna makka duna thalathi marahil waaw mu ne waafaqahu jamaatu min ashaabi alhadith wa ashaabi ra'yi wa haka dhalika aydan an al-hasan al-basri wa an-nakha'i wa qala ata léegi mu ne fa abu hanifa lakin mu ne kanta imam abu hanifa moom dafa def condition du moom kefe imaamu ahmad ibnu hanbal muy xambali yi rahmatullah alayhim ak lo mbir mi lenn la en fait lii imaamu Nawawi di wax lii la mooy ñi nga xam ne dañu ne euh, euh, condition mu ànd ak mahram pour aji pour ajam baax condition la ci condition la ci aj gi ñooñu mooy xanafiye yi ak ñi nga xam ne ñooy xanaabila yi loolu mooy seen mazhab waaw kanta ñi nga xam ne ñooy maalikiye yi ak ñi nga xam ne ñooy Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne non euh, euh, affaire bi euh, bu dee ne mahram du ci condition waaye bu dee ne yoon wi sûr na wala mu am rufqatul ma'muna àndandoo boo xam ne bu wóor la ci aju farata waaw aju farata nag la ñoom ñëpp di wax nii de <laughs> waaw aju farata la ñuy wax nii aju farata bi dégg nga liñ la wax sànq bi imaamu Nawawi di commencé aju farata bi nga xam ne farata la ci moom comme ni nee ci góor mais est dañ ko ci yokkal moom ndaw si mu ànd ak mahram wala déet Hanafiya xanaa Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ne waaw Shafi'i Maliki yeeg Shafi'i ne non bu dee ne mahram bu ko mënee am baax na waaye bu dee amu ko waaye mu ànd ak convoi bu wóor ruqatun ma'muna wala yoon wi sûr na loolu noonu doy na voilà loolu loolu kese la kon mu ngi noonu hein ci gàttal loolu la imaam an-Nawawi di wax naan euh, euh, euh, wa qaala Ataa wa Sa'iid ibn Jubayr wa Ibn Siriin wa Maalik wal Awzaa'i wa Shaafi'i fil mashhuur laa yashtaratu al-mahram laa yashtaratu al-mahram bal yashtaratu al-amnu alaa nafsihaa mu am kóolute ci boppam waaw te yoon yu sûr wala ñami àndal voilà léegi loolu lu am am solo Euh, euh, kon lii mooy wute bi nga xam ne ci gàttal euh, ñoom lool ku nekk nag am nga say tegtal yoo xam ne ci nga tegtaloo waaw yoo xam ne ci nga tegtaloo te looloo wane bu dee waa ñoo Hanafi yeeg Hanbali yi moom dañ ne hadith yi daa leer en plus bi ñuy gis bi bi ci imam teg après hadith Mawlana Ibn Abbas bi laa yaxlu wan na ngallawaay bu mu wéet mukk rajul benn góor bi mu ra di benn jigéen illaa ma'azu mahram wala tusafiru te bu mu tukki mukk almaratu daws illa ma'azi mahram moom lañ la doon sànk waaw wala tusaafirul mar'a wala imra'atun ma'azi mahram bu mu tokk mukk lu mu ànd ak koo xam ne ko armaalam la loolu yëpp tax ñu ne lii moom dafa leer tax day dugalaale fa aj gi génnewu ko ci ñenn ñi noonu aj gi aj gi da ko see génne bu dee ne am na possibilité boo xamante ne nii euh, mu ànd ak convoi bu sûr hein kon loolu la te ñoom al imaamu Nawawi loolu la dëgëral bi mu nee waqaala al jumhur ah, euh, nu mu tudd non non non loolu mooy yeneen yi <laughs> waaw mooy ginnaaw lii mooy mooy moom moom mbiram la àndal voilà euh, <laughs> léegi moo tax mu ne waxtalafa asxaabunaa lii lay dëgëral euh, leneen li mooy waxtalafa borom mu ne wute na asxaabunaa suñu mbokku Shafi'i yi fii xurujiha li hajj at-tatawwu wa safar az-ziyara wa at-tijara wa nahwi dhalika min al-asfar allati laysat wajiba fa qala ba'duhum yajuzu laha al-khuruju fiha ma'a niswatin thiqat ka hajjati al-islam wa qala al-jumhur la yajuzu illa ma'a zawjin aw mahram wa hadha huwa as-sahih lil ahadith as-sahiha mu ne nag ginnaaw bi nga xam ne wute bi am na ci wàllu aj waaw xanafiya yi xanaa yi nee nañ mukk jigéen bu àndul ak koj armalam du aji kooku léegi nag est ce que dañuy forcer jëkkëram ne ko eh da ngay génn ak moom par force wala koo xam ne mahramam la <laughs> loolu beneen masala la waaw mais bu dee waaye euh, Shafi Maliki ak yi rahmatullah ñoom dañ ne noonoo bu amee compagnonnage bu sûr ah voilà ñu ngi nii fii la ñuy jógee euh, aj gi voilà y a la commission kii soxna yi dañ leen di kii woon yooyu ñu nekk groupe en groupe yooyu doy na wóor na c'est bon mën naa dem ñeene mukk voilà léegi nag mu des léegi waa beneen kon lii ñoom ñëpp d'accord nañ ci yoon liñ doon wax doon mooy aju farata gi lañ doon gis est-ce que dañ ko cee génne wala déet léegi nag bu doon aju farata est-ce loolu jigéen bi tukki moom dong foofu nag la beneen wute am mu ne waxtala fa wute na saabu naa suñu mbokk yi fii xuruja Imaam An-Nawawi lil hajji li hajji tatawwu aj boo xam ne moom ajoon na farata ba pare aju aju naafila la wa safari ziyaara wala muy dem di tukki ngir ziyaare ji moo xam euh, euh, li lieux saints de l'islam voilà wa tijaara wala day dem commerce ji defi lu dagan wa nahwu zaalika min al-asfaar allati laysat waajib ak bépp façon tukki boo xam ne du boo xaram waaye warul fa qaala ba'du mu ne leen li ci ñoom nee nañ rahmatullah bi yajuzu la al xuruj fiha ma'a niswati thiqat ne mën naa nekk kay bu dee ne ànd naag ay jigéen ñu wóor waaw ka hajjatil islam koy aju islam bi rek waaw mu ne aju l'islam ma ne amul droit ndaw si di tukki lu mu ànd boroom këram wala mahram mu ne lii nag imaamu Nawawi mooy li dëgër ndax hadis yi mu ne wa qaala al-qaadi mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad rahimahullah nee na wattafaqa al-ulamaa annahu laysa laa an taxruja fii ghayri al-hajj wal-umra illaa ma'a dhi mahram illaa al-hijra min daari al-harb wattafaquu alaa anna alayhaa an tuhaajira minhaa ilaa daari al-islaam wa in lam yakun ma'ahaa mahram wal-farqu baynahumaa anna iqaamatahaa anna iqaamatahaa fii daari al-harb haraam idaa lam tastati' izhaar ad-diin wa taxshaa alaa diinihaa wa nafsihaa wa laysa kadhaalika at-ta'axxuru an al-hajj fa innahum ixtalafuu fil hajj loolu taxu ñoo jóg léegi mu ne Imaam al-Qaadi Iyaad nee na ima boroom xam-xam yi dëppoo nañu hmm? que ne euh, sauf que dëppoo gii dese naa ama ah. waaw pa <laughs> dëppoo gi am na ñoo xam ne dañ ne non non non yooyu yëpp amu ci ah. ndaw si bu ko neexee ah, bu mu tukki ah bu bu wóoree jeex na mu ne wattafaqa kon dëppoo na al ulama boroom xam-xam yi ala annahu laysa laha warul ci ndaw si muy génn ci aj wala umra lu dul ma ànd ak mahramam fii ghayril hajj lu dul aj fi ghayril hajj wal umra ak umra lu dul ma ànd ak mahramam lu dul xanaa lii muy tukkee ci kër goo xam ne këru du kërub jullit dëkkub jullit mu war a dem ci dëkku jullit ña te amul ko kenn ko ànd ak moom mu ne lool moom dëppoo nañu que bu boobaa moom mën naa génn surtout bu dee ne même bu dee amul mahram mu ne diggante bi nag li tax lii mën a nekk te beneen bi mënul a nekk ndax day jóge kër goo xam ne këru kéefër la muy dëkku yéefër loolu di fa sax te manu faa feeñal diineem ba pare di ragal fitna dal ko ci diineem ak boppam loolu daa xaram mu fay des kon nag bu génnee soog kuy pëla bu amul kum àndal day génn loolu daruura la waaw mu ne loolu nag bokkul ak li jëm ci wàllu yéex aj loolu euh, wallahu taala alam mu ne qaala al qaadi Iyaad mu ne al imaam al qaadi Iyaad nee na qaala al-Baaji al-imaam al-Baaji nee na ah, haadaa indi fi shaaba na yii nii yëpp man damaa jàpp ne jigéen bi ñuy wax mooy ki nga xam ne jeune la quoi waaw ndaw si nga xam ne ci jeunesse la nekk voilà il est xe xemma maabul gars yi mën nañ ko xemmeem mën nañ ko euh, sopp te soppulu man na soppulu waaw loolu daal kooku daal man foog naa kooku loolu lay wax waaw. kanta wa amal kabira kanta ki nga xam ne màgget la ghayrul musta mustahak ki nga xam ne nit ñi du ñu ko sopp en général du ñu ko xem neen ci wàllu sëy noon ndax mage na lool fa tusaafir kayfa sha'at fi kulli bi bila zawjin wala mahram xam nga lii fell na ittafaqu ñu doon wax <laughs> waaw kene mooy moom mën naa te waaye yow mën naa dem eh, bu dee ku mage la moom mën naa nekk moom tukki nu ko neexee waaw bépp façon tukki ajak ñàkk ajak day seeti ay nit ak day nangam te du ànd ak soxla boroom këram du ànd ak mahram waaw léegi nag mu ne wa hada alladhi qaalahu albaaji la yuwaafaqu alay lii nag albaaji rahimahullah wax boroom almuntaqa kenn nit ñi àndu ngi kenn moom ah duñ ci ànd ak moom waaw ndax la anna almar'ata madinatu tamaa fiha wa madinatu shahwa walaw kanat kabira wa qad qaalu li kulli saqitatin laqita mu ne kant albaaji <laughs> li mu am nañu gaa am nañu fekk mooma ndax jigéen ak nu man di doon a ah, njortal man naa am njortal nit ñi di ko xemmem daa nekk ci moom ak tamit di am ne ba neex ci moom même bu dee mag la mu ne looloo tax araab yi naan li kulli saqitatin laqita lépp luy rot lu ne tout est tout tout ce qui est rotable inforable waaw ci gàttal <laughs> mooy lépp luy rot <laughs> lu ne am nañu ko effort waaw bés boo jàppee ne waa ji ah kee de maire la am na ñoo xam ne ñoom ñoom seen penchant mooy ñoom meer yee leen neex waaw <laughs> nga ne ma message ma ne loolu lañ lay wax nii du moom laa li ko li saafata di laafata am na ñoo xamante ne ay jeunes lañ mais boo leen indi woon miisu miis yi nekk ci ci àddina bi ñëpp di ay jeunes ñi dàq ci jigéen ñi gën a rafet ñooñu xem ñooñu attiré wu leen ñoom man ñee leen attiré ay meer waaw mu ne la léegi kon nan lañ mën a wax Imaam al-Baaji lan la ma wax nga hmm? loolu euh, nañ ko bàyyi xel <laughs> waaw kon loolu lu am am solo hmm? euh, euh, léegi wallahu taala taala hmm? kon dañuy gis ne bon affaire bi mooy loolu ñun l'essentiel fii lim doon indi mooy bu dee euh, boroom xam-xam yaa général loolu la ñuy wax bu dee aju bu dee aju farata bu boobaa ndaw si daa war a ànd ak li nga xamante ne mooy euh, mahram bu dee ci selon les <coughs> boroom kër wala mahram selon hanafiya yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy hanabila yi kanta yi nga xamante ne nii mooy Shafi'i yi Maliki yi yi ñoom ñu ne noonu non c'est pas obligé waaw c'est pas du tout obligé euh, wallahu taala alam nag yoo xam ne gën na gudd nii <laughs> waaye bon ñun dañ ci dañ ci yem nii rek waaw ngir bañ gin a guddal waaye ginnaa gudd lii lool waaye baax na ni <laughs> insha allahu taala Eh, wallahu taala alam eh, eh, léegi léegi kon bii di ñëw insha allah ñu jël xadis bi ci tegu muy xadis mawlana abdallah ibn abbas daal di koy tuje insha allah nga xam ne bokk na ci dalilu ñi nga xam ne surtout xanaabila yi xana xanafiya yi xanafiya yi xanaabila yi ne lii moom day wane ne xadis boobu rawatina te tegtaloo nañ ko léegi